bi nga xam ne ci bunt bi mooy numéro six hadis juróom benneelu hadis bi waaye mooy soixante cinquième mu hadis biñ tàmbalee téere bi ba léegi muy hadis sayna wa mawlana abu hurayra eh, radiyallahu taala anhu wa ardaahu bi nga xamante ne nii moo doon wax eh, nettali bi nga xam ne moom la dégge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy nettali ñetti nit ñoo xam ne ci waa banu Israaïl alayhi salaatu wassalaam eh, ci doomam yi muy doomu Seydina Yaqub yi sëtam yi ci lañ bokkoon ki nga xamante ne mooy <coughs> mbooloo mi mu ne kenn ki ci ñoom eh, aqra mooy koo xamante ne ni abras la bokk ki njëkk abras dafa am problème mu der ndax der bi mooy yàqu euh, te maase defu ko keneen ci akran koo xam ne moom karaw gay deñ waaw moom karaw gi mooy deñ saa su ne waaw daana mel ni lu ak ko am maam wataan rek lu kii rek mu dindi waaw mu ne wax ama ki ci mujj nekkoon ki nga xam ne <clears throat> ab silmaxa woon borom bi yónni woon benn malaaka boo xamante ne ni dafa ñëw ngir nattu leen gisoon nañu ki nga xam ne mooy ki njëkk ki mu njëkk a gis mu yàlla abras ki mu njëkk a dikkal laajoon ko ne ko ana lan nga gën a sopp mu ne ko yaram wu woo xam ne wuy nayi la waaye waaye wu rafet waay ak der boo xam ne bu baax boo xamante ne nii daal moom laay am te borom bi dindil ma lii nga xam ne moo tax nit ñi daal di may <clears throat> seexlu mu dal di koy laal mu wér laaj ko lim soxla ci alal mu ne woon ay gëléem wala ay nag ndax arraawi di sëtu ki nga xam ne abdallah eh, ibn abi talha di ishaq ibn abdillah ibn abi talha moom mooy nga xam ne <clears throat> moom moo ci si sàkk fii la ñëwoon kon mu ne fa utiya bi nga xam ne nag ci la ne daal mooy alal ji ko gënal waaw ay nag ay gëléem wala ay nag waaw loolu mooy li nga xamante ne alal yépp looloo ko ci gënal de waaw ah bi nga xam ne loolu la def borom bi daal di koy defal la nga xam ne moom la soxla malaaka mi daal di koy ne rek boroom bi defal ko fa utiya naqatan ushara waaw ñu jox ko ay gëléem yoo xamante ne nii dañoo fees dell ëmb ba diis ëmb jëm ci seen fukkeelu weer ba diis gann waaw fa malaaka bi na ko barakallahu laka fiiha waaw yal na la borom bi te sax borom bi dina la ci barkeel yal na la borom bi barkeel ci gëléem yi nga xamante ne nii yu ëmb yi te fees yi ma nga xam ne moom laa la jox waaw mu ngi noonu léegi nag euh, bi mu ko waxee lool fa atal aqra mu daal di dikkal ki nga xam ne mooy borom maam wataan wi ki nga xam ne moom karaw daanaka moom lu lu lu kii rek moom mu dem karaw gi amatu karaw ndax day dagg rek waaw malaaka daal di koy dikkal ci forme nit fa qaala bi mu ñëwee ci moom mu ne ko ayyu shay'in ahabbu ilayk laaj li mu laajoon ku njëkk ci boroom yaram wu yàqu yi ne ko yow mii nga xam ne daanaka karaw boo am mu dagg waa ayyu shay'in ahabbu ilayk ana ban mbir moom nga gën a sopp qaala mu ne ko sha'run hasan waaw man de li ma gën a sopp mooy karaw gu baax gu rafet waaw wa yadhabu anni hadha alladhi qad qadarani an-naasu waaw te borom bi yóbbu wëllif ma lii nga xam ne moo tax nit ñi daal di may seexlu bi mu waxee lool fa masaha malaaka mi daal di koy raay fa dhahaba anhu loolu dem wëllif ko bàyyi ko waaw mu am karaw rafet te liis ta baax waaw wa utiya ñu daal di koy jox sha'ran hasanan karaw bu rafet qaala léegi malaaka bi teg ko ci ci saa si mbir di ñëw mu ne ko fa ayyul maali ahabbu ilayk mais ban ci alal yi nga gën a soob hein fa ayyul maali ahabbu ilayk mu ne mooy bopp bi la la lay raay hein <laughs> karaw gi commencé ñëwaat rafet mu ne ko léegi nag ban ci alal yi nga gin a soob mu ne qaala mu ne ko albaqar ah man nag nag nag daal bu ma ci amoon ay gitt dootuma wax dara fa u'tiya baqara ñu jox ko benn ci ah mu am benn nag xaamilan boo xam ne dafa ëmb wa qaala malaaka mi ne ko baarakallahu laka fiiha yal na borom bi barkeel la ci nag wii ak li mu ëmb léegi fa atal ama mu dikkal ki nga xamante ne nii nag mooy eh, al ama mooy ki nga xamante ne mooy silmaxa bi fa qaala mu ne ko ayu shay'in ahabbu ilayk ana yow mii di ki nga xamante ne yaay ama bi yaay ci silmaxa bi mooy ki nga xam ne aveugle la ne ko yow waaw yow moom fa ayu shay'in ana ban ci alal yi ahabbu ilayka moo gën a moom nga gën a sopp moo gën a sopp fi yow qaala mu ne ko an yuradda allahu an yarudda allahu ilayya basari man daal li ma bëgg mooy borom bi daal daal di may delloo sama gis ba may gis waaw fa ubsira an-nas bu ko defee mën a xool nit ñi gis li ma wër di xam nit ñi may waxal nan lañu mel fa masaxa mu daal di koy raay waaw mu daal di koy raay mooy raay bët yi fa radda allahu ilayhi basara borom bi delloo ko ak gisam mu commencé di gis te daa silma xawoon qaala malaaka bi tegal ko ci ne ko alayhi salaam fa ayyul maali ahabbu ilayk ana ban ci alal yi hein moom nga gën a soxla moom moo gën a soppalu fi yow qaala alxanam mu ne ko man ah man moom li ma gën a sopp gën koo bëgg mooy jur ci mooy ñoom xar waaw xar yi yooyu fa utiya ñu jox ko shaatan walida ñu jox ko li nga xam ne mooy ab ab ab ab ab ab ab brebis ah wala añal non bërëb bi ndax añal mënagul a jur ab ab bërëb bi <laughs> mooy xar mu jigéen boo xam ne boroom doom la am ñu ne déet waalidan mooy boo xam ne dafa ëmb ba diis waaw comme la amoon ca gëléem gëlé rek ushara fa antaja hada fa antaja hadani wa fa antaja ca saase yàggul rek fan yooyu nga gis ñu teg ci tuut lu néew rek bariwul lañ ci teg fa antaja hadan lim la njëkk wax muy borom jëleen bi ak borom nag ya ah commencé nag muy produire nag ya di jur waaw jur yàggatul rek ñoom it di jur ñu commencé bari moom la naan fa antaja hadan borom nag bi borom jëleen yi ak borom nag yi mu ne Kantaa kii nag wa wallada hada ay borom kii nga xam ne mooy xar yi nag moom moom itam ay ay ay xaram commencé di jur muy bari waaw wa wallada hada mu ne fa kaana li hada waadin min al ibil wa li hada waadin min al baqar wa li hada waadin min al ghanam waaw mu ne ci kaw noonu yàggul rek ñu teg ci ab diir waaw jamono di dox jamono di dox seen affaire yi ku nekk masha allah lala malaaka bi waxoon ne yàlla la yàlla barkeelal la laka fiiha waaw ci riwaaya imaamul Buxaari bi rahmatullahi alayhi nga xam ne foofu dane bi mu leen waxee dana ko yubaraku laka fiiha yal nañ la barkeelal ci lii ma alal ji ku nekk mu wax la lool ñoom daal ñu teg ci ay jamono fa kaana li hada boroom ka nangoon jëleen nga ta mooy boroom garaw ba boroom boroom yaram wa a ah am waadin min al ibil xur woo xam ne benn kii vallée vallée boo xam ne lépp boo ma demee da tiim boo yéegee ci kaw gi xaw a tiim vallée bi ay gëléem la waajee ko moom wali hada ñeel na ki nga xam ne moo doon borom karaw gi doon nag te ñaanoon nag yi waadin xur min al baqar ci ay nag lépp di ay vache prairie caawam wi di dox prairie lépp wet mu ne wali hada waadin min al ghanam kanta keneen kii nag moom mu am xur woo xamante ne nii ci ah ay jur la waaw mu ne summa summa innahu atal abrasa fi suratihi ku nekk ci ñoom xur waaw ku mujj gi wali hada waadin min al ghanam waa ji am ay xur boo xam ne vallée boo xam ne lépp ay jur la mooy borom ay xar ay bëy léegi nag ba nga xam ne jamono di dox ba ñu am lii lépp summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi rek ay jamonoy jamono malaaka ma daal di feeñ malaaka ma daal di feeñ voilà daal di ñëwaat ñoom nag xamuñ ne malaaka la pour ñoom am nit la rek <laughs> mu daal di ñëwaat bi mu ñëwee mu ne. bi muy ñëw fii suuratihi thumma innahu atal abrasa mu ñëw dikkal ki nga xam ne moo amoon problème mu der problème mu euh, euh, euh, deru yaram bi lépreux bi ah fii suuratihi wa hay'ati dikkal ko ci kaw mooy bi muy ñëw gis nga melo ba mu yoroon mooy nam meloon ba mu ba mu koy njëkk a dikkal noonee la mel soppeekuwul même nit ki boo ñëwaat amaatul ñëwul malaaka bi loolu dalay wan ne kon hadis bi moom ñu ciy wan ne malaaka mën na jël form yu différent yu wuute sax moo tax mu ne moom fii hay'ati suratihi wa hay'atihi waaw bi nga xam ne moom la dikke woon ca forme ba mu leen dikkaloo woon melo ba mu leen dikkaloo woon noonee la ñëwee ak nam meloon daal na fi dikke woon noonee typiquement la ñëwee fa qaala bi mu ñëwee gis waa ji ne ko ah rajulun miskin qad inqata'at biya al-hibaal fi safari falaa balaaga liya al-yawma illaa billaahi thumma bika as'aluka billadhii a'taaka al-lawna al-hasan wal-jilda al-hasan wal-maala ba'iiran ataballagu bihi fi safari waaw waa ji ñëw wax soxlaam ni mu agsee gis lépp rëbb ne ko ki amoon problème mu yaram ne ko rajulun miskin ah waaye ñàkk la de boo xam ne qad inqata'at bi al-hibaal bépp yoon bépp sukkandiku waay bépp jokkandiku la waay bu may jokkandikoo hein ngir mën a àgg fa ma jëm ci sama tukki bii lépp dog na ci man al asbaab la laqad inqata'at bi al waaw loolu lépp dog na ci man waaw léegi nag ba mu demee noon fala balaaxa liya al-yawm waaw laqad qad inqata'at bi al-hibaal fi safari waaw sama tukki bii de amatuma lu ma jottale fa ma jëm fala balaaxa manuma jottale koo kon liya ñeeluma al-yawma tey illa billah lu dul borom bi daal laa xam ne moo ma mën a dimbali summa bika mooy yàlla d'abord waaye ci yow mii yaakaar ne yàlla lam day defal ci yow la koy jaarale moom la doon wax moom lañ la doon wax ci weeweesu bi Mawlana Ibn Abbas bi ko nen ci balay saab saab naan ko booy laaj bu laaj yàlla waxoon nañ bu dee loo xam ne nit ki mën na la cee dimbali même yooyu sax ya sa sax xol yàlla d'abord waaw nga xam ne kii nii ngay laaj moom du mooy aji jëfaakoon bi maay yàlla mooy jëf à travers moom waaw kon moo tax mu wax ko lool fala balagha liya man de aw mag jottale ko waaye fa ma jëm al yawma tey illa billah lu dul jaare ko ci yàlla summa bika ginnaaw yow mu ne ko comme que loolu la nag as'aluka billadhi a'taaka maa ngi lay ñaan ci ki nga xamante ne di ko jaare ci ki nga xam ne moo la jox a'taaka al-lawn moo la jox li nga xam ne mooy ah melawu rafet wii ma la gise wal jildal xasan jox la der bu rafete nii te baax wal maala te jox la alal ji yëpp nga yor ba nga bari lay gëléem nii dama lay ñaan di jaare ci borom boo bële ba'iran benn gëléem kese laa bëgg boo ci mënee dimbale boo xam ne ataballahu bihi fii safari nga xam ne man dinaa ci mën a jokkale koo jottale koo fa ma jëm mooy jël ko man koo war ba fa ma jëm ndax fa ma jëm sori na te dara laqad inqata'at bi al-hibaal waaw léegi bi mu waxee waaji fa qaala waaji ne ko al-huquuqu qas kasiira <laughs> ne ko bor yi daa bari de tey li gàllu ci man waaw li gaaw gàllu ci man a bari ah ay way alxuquuqu gis nga det ak yi ma war a fay ak gis nga sama nag gi sama gëléem yi moo tax daanaka joxe ci benn moom day du da du du xaw a mën a nekk waaw <laughs> ah charge yi daa bari de ay woy sama sama sama sama yi ngay gis nii naan daa bari lépp charge la du ma ci génn mooy waxu gaa yi lu leen yàlla jox ñu ne fi di dee deelu waaw naan alxuquuqu gis nga det yeeg charge yeeg yi gàllu sama loos ak yooyu xaq ak ak yi kasiira dañoo bari waaw gis nga <laughs> kasi mooy wax lu amul kii xam nga ne kii lépp lam yuraqib rabbahu fi ma yaqul xam nga ne kii moom buntu bi ñu ne <laughs> muy al muraqaba kii moom seetul yàlla ci li muy wax waaw ragalul yàlla ci li muy wax bi mu waxee lool fa qaala malaaka mi ne ko waa ji ne ko <laughs> mais ka anni a'rifuka mais dafa mel ni yow mii dama laa mës a gis sax dafa mel dama laa xam ne ko mais yow mii alam takun abrasa yaqdaruka an-naasu faqiran fa ataaka Allah ne ko mais yow mii est ce que nekkoo woon koo xam ne lépreux nga woon mooy sa yaram wi dafa mel ni bi ma la doon ba ma la njëkk mujjee ba ma la njëkkee gis sa yaram wi daa nekkoon baaxul woon de yaqdaruka an-naas te boobu sax nit ñi dañ laa xe dañ la doon dañ la doon dañ la doon lan seexlu. bëgguñu foo ne bëgguñu ngay nekk ci ñoom bu la gisee sax di moytu di daw ah faqiran ba pare nga nekkoon ku ñàkk amoo woon dara fa ataka Allah borom bi jox la lii yëpp nga yor daa mel ni yow mii dama laa xam ne yow est kooku fa qaala waa ji na ko ah, innama warithtu hadha al-mala kabiran ko mukk yow wax nii innama dëgg dëgg warisu hada al maal gis nga alal ji dafa koo donn kabiran an kabir mooy dama koo jële ci samay baay ñoo xam ne ñu ten bi jikko lañu woon ak bëgg alal ñu ñu ñu ñu bëggoon liggéey boobu waaw dañoo sonna moom mu ten moom mu donn ko ci samay maam samay maam ainsi de suite noonu kabiran an kabir alal ji yow xamoo ki ngay wax du man <laughs> fa qaala waa ji ne ko malaaka mi ne ko alayhi salaam in kunta kaadiban fa sayyaraka allahu ila ma kunt ne ko nag yow mii comme que yaa yaa yaa ñemee wax lii bu dee ne ah da ngay wax loo xam ne da ngay expliquer mooy demewul noonu li ngay wax wute naag li am nee nga du yow kon nag fa sayyaraka allah na la borom bi def léegi ila ma kunta la nga nekkoon bu dee ne yow waxoo dëgg waaw xam nga affaire bi àggalewul mbir mi côté bi mais loolu la dee mooy <laughs> da ñaan yàlla ci kawam waaw comme que da ngay expliquer di wax lu amul di nar di fen kon nag yow yal na borom bi def bu dee ne wax waxoo dëgg na meloon ca saase borom bi def ko na meloon sawaay affaire am yàqu waaw wa atal aqra fi suratihi mu diggal borom ki nga xamante ne mooy borom karaw gi doon dagg saa su borom bi maanaam ko karaw gu rafet gi muy jógi wa hay'atihi ak melo mu fi dikke woon waaw na melowam yoroon waaye état ba mu fi dikke woon sa xaal fi dikke woon noonu la ñëwaate fa qaala lahu misla ma qaala li hada mu ñëw wax kii kéem li nga xam ne moom la wax ku njëkk ci boroom yaram wu yàqu woon wi waaw wa radd alayhi mithla ma radd hada waa ji delloo ko comme ni ñu ko delloowee mooy la dafa ñëw wax kii ne ko man de am miskin laa ku ñàkk laa nekk nag ci tukki amatuma dara lu ma jottale fa ma jëm yaakaaru ba ci kenn la ku dul yàlla waaye jaar boroom bi di ko jaarale ci yow ak yow mii ah waa ji ne ko yé alxuququ kasira waaye charge yi dañoo bari ak yi gàll sama loos dafa bari waaw benn wenn nag manuma ko la koo jox i yow boo xamoon sama situation dooma laaj waaj na ko mais yow daf nen dama laa xàmmee woon de yow gis ko mosuma laa gis mais yow nekk ko koo xam ne sa karaw gi da doon dagg saa su ne bi defal la karaw bu rafet jox la alal ju mel ju bari waa ji na ko déedéet laqad waristu hada al mala kabira nantabir ne ko mukk alal jii nga xam ne dama ko dox lu jële ko ci sama bàyyi yu tedd yëpp te bëgg mën a liggéey xaalis man a mën a lijjanti koppar ak li nga xamante ne mooy di yaxanal jël moom ñoom ñu jële ko moom mu jële ko ci samay maam déedéet da ngaa waa ji na ko bu dee ne waxoo lu am yow it na la borom bi delloo na nga meloon moom itam loolu dal ko malaaka ba wan ko gannaaw dem yoonam mu des kenn kan moo des te silmaxa woon aveugle ba mu ne wa atal fi suratihi mu daal di dikkal léegi nag waa ji bi paree ci gaay yi ñaar ñii ku nekk dóor na fi say lay mu wax la ne bu dee waxoo dëgg na la borom bi delloo ni nga meloon waaw wa ata al a'ma fi suratihi wa hay'atihi mu daal di jóge ci moom dikkal ci nga xamante ne nii mooy hein ki silmaxa ci mujj ki silmaxa woon parce que léegi bët yi mu ngi gis mu ne ko fa qaala rajulun miskinun wa ibnu sabilin inqata'at bi al-hibaal fi safari fala balaaga liya al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda alayka basaraka shaatan ataballagu biha fi safari waaw mu ne ko waaw mu ne ko man de góor laa boo xam ne damaa miskiin laa damaa pauvre damaa ñàkk ka inqata'at bi alxibaal la mu wax la leen la ma war a jokkale ko yépp ba àgg ci li nga xamante ni nii mooy sama tukki loolu lépp dog na fala balaaxa liyal yow ma amul lu ma jottale tay fa ma jëm de sama destination yaakaaruma ko ci kenn illaa billaa lu dul ci yàlla summa bi ka ginnaaw borom bi yow mii nga xam ne yow laa yaakaar mu jaarale loolee mu mën a dimbalee ci yow waaw asaluka ba looloo tax nag maa ngi lay ñaan yow mii ah bi jaar billadi radd alayka basar ci ki nga xam ne basarak ki nga xam ne moo la delloo sa gis waaw ma lay ñaan di jaare ci moom shaatan benn ci sa xar yi rek laa bëgg benn benn gàtt boo xam ne ataballagu biha fii safar yi dinaa ko mën a utiliser soit ma jaay ko wala lu may def daal ah ba ni nga xam ne daal noonu laay noonu laay mën a àgg fa ma jëm ci sama voyage bi fa qaala waa ji na ko qad kuntu a'ma fa radda allahu ilayya basari fa khudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta fa wallahi laa ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi 'azza wa jalla waaw waa ji ne ko <laughs> ah, ndeem lii nga ñaan de qad kuntu a'ma man mii de ak silma xalaa woon doonuma woon gis waaw gis doonuma ko woon def waaw fa radda allahu ilayya basari borom bi daal di may delloo sama gis ba may gis léegi waaye doonu woon gis de léegi nag ci borom boobu ma delloo sama gis nga ma ñaan fa xuz ma shi'ta lu la neex waxuma la benn gàtt seetal lu la neex ci ëpp ci sama gént gi sama vallée bii sama xur wi nga xam ne lépp ay xar la seetal lu la ci neex di jël wadda nga bàyyi ma shi'ta lu la neex yow daal mbir mi ci yow la tegu jëlal boo waxuma la benn mais loo jël baax na boo jëlee la ngay jël loo ma fi bàyyil gërëm naa lool fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man nii waaw ne laa ajhaduka al yawma bi shay'in akhadta waaw bul ne mukk dinaa la sonal di la ay coono ci dara loo xamante ne jël nga ko tey ci sama alal ji ci sama gëléem yi ci sama xar yi waaw loo ci jël rek noonu la fa xud ma shi'ta waaw waaw laa ajhaduka al yawma bi shay waaw ci dara loo xam ne axadtahu jël nga ko lillahi ñeel yàlla mi nga xam ne azza tedd na wa jalla ta màgg na du ma la teg benn coono ci loo jël ma lay xool bëtu jëm yow mii xoolal waa ji rek yóbbu na sama alal ji waay déedéet loo jël gërëm naa loo ma bàyyil gërëm naa ngir yàlla moomu nga xam ne moom nga ma ñaan fa qaala waa ji ne ko amsik maalak malaaka mi ne téel sa alal fa innama tuliitum te ñoom ñoom ñett xamante woon nañ ay xarit lañu woon mooy ki ki ki ki yaram wi doon yàqu ak borom karaw gi doon dagg ak ki silma xawoon dañoo xamante waaye ji ne ko nag fa innama tuliitum yëgal ne dañ leen doon nattu seen borom moo leen doon nattu jaara ko ci man mii waaw nattu bi nag jeex na nii faqad radiyallahu anka borom bi gërëm na la yow mii yow moom borom bi gërëm na la wa saxita ala saahibayk te sa am sanjam te meraana ca ña nga am sànjam dal na ca kaw sa ñaari àndandoo yi nga xam ne mooy sa xarit yooyee kenn ki amoon problème mu yaram keneen ki am li nga xam ne mooy problème mu karaw ku ci nekk borom bi delloo na la na nga meloon mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi waaw mu ne al imaam al buxaari al imaamu al xajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi ñoom ñoo ko bokkoo so ñoo bokku solo waaw léegi xaris baa ngi al imaam an-Nawawi yenn yi sax dañ ko fàttoor wax yi mu doon nettal yi mu doon leeral waaw ndaw yi mu ne wan naaqatul ushara muy indi baat yi nga xam ne ci biir euh, hadis bi jar naa leeral mu ne gantaan naaga gi nga xam ne dane al ushara bi dammil ayni u la ñuy wax wa fathi shiini shiin bi nga def ko sha sha ci kaw wabil maddi waaw mooy ushara voilà ushara hiya al hamil mooy bi nga xam ne dafa ëmb mu ne kanta qawluhu wax ji nga xam ne moom nga dégg ci xadiis bi mu ne antaja yonent baay saab saab ne antaja baat boobu mu ne wa fi riwaay am na ci beneen version wu xadiis bi nu mu ñëwee fa nataja mu ne maanaahun maanaawam tawalla nitaajaha waaw mu ne moo méngoo li nga xamante ne moom ay juram wan ju la nga xam ne mooy jur li naaqati kal qaabilati lil mar'a waaw waaw mu ne ki nga xamante ne mooy wan naati ju li naaqa eh, xam naa ni ñuy def parce que affaire bi des na affaire bi des na te sunu waxtu jot na kon xam naa Euh, dañuy taxaw nii beneen yoon <laughs> ñu àggale voilà affaire bi ndax affaire bi des na te sama waxtu euh, jot na daa war a nekk ci yitte léegi taala kon nag xam naa kon ñu yem ni ba bii di ñëw insha taala ñu àggale ko bu dee pare na njàngat yi ci waram foogoon na dañ koy defaale en même temps waaye mbir mi <laughs> dafa gudd ndax nettali bu bu jeexul daanaka njàngal yi yu yu bari doo ko ci mën a kii kon ñu bàyyi bii di ñëw insha allahu taala ñaagala wallahu taala alam sallallahu alayhi wa sallam nabina muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin